a'aazani llahu wa iyyaakum mina naar mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi santaat borom bi tabaaraka wa taala di ko dimbali ko ci dellu si waat suñu jotaay bi waxtaanu fajar ci téere bi ñu nekk tamoo di aljaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillah ibn abi zaybin al qayrawaani al maaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin di ñaan sunu borom tabaraka wa taala war sëgañ ak sellal ci sunuy pas-pas ak ci sunuy wax ak sunuy jëf-jëf ak sunuy jëf tey ñi ngi ci li nga xam ne mooy jotaay bi te loolu ñu tàmbali woon wala loolu yi ñu jotoon a jël ci téere bi te mooy fa mimma ajmaat alayhi al ummatu min umuri diyanati ba ci ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mu desoon Eh, ci wax ji la ci bind bi loo xamee ne jotuñu koona eh, sara tey dees koy sara bu ko defee insha allah ginnaaw ramadan ñu tàmbalee ci eh, wa anna alqur'ana kalaamuhu insha allah ak wala la bi wax ci ginnaaw bi kun fa yakun muallif rahmatullahi alayhi xam ngeen ne firi war ko ca ba ñuy door a jël dars boobu yi ci fooy woow yi dombul xëy na son yaasin dana ko delloo si waat ma nga ci biir ci yani boo xoolee darsu fukkeel bi ak ñeent darsu fukkeel bi ak ñeent firi na eh, baat yi ba mu leer xëy na des na ko dugalaat tey muallif bi rahmatullah alayhi doon wax ne axaata ilman bi jami'i ma baraa qabla kawnihi suñ borom lépp loo xamee da koo bind laataa mu koy bind xamoon na ko foofu dafay junju benn melakaan benn ponk ci ponki dogal gëm dogal bi te mooy alkitaabatu wala wala xam-xam boog lay wax xam-xam loolu ponk la ci ponki euh, gëm dogal bi nit ki bala moo gëm dogal bi da caa bokk xam ne suñu borom jalla wa ala lépp loo xam ne lu bind la rek laataa mu koy bind xamoon na ko bi jamii ma bara qabla kawnihi mboolem lam bind da ko xamoon xam goo xam ne da koo xam nam deme maanaam ay firi fàcceem ak ay sew sewa ak euh, ay généralisme ak ay xóotam ak ay mbiram ay sekkeram lépp mbir mu mën doon yàlla nam demee dëggantaan la ko xamee amul lenn lu ko cay ump inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa borom bi jalla wa ala amul lenn loo xam ne lu ko nëbb la loo xam ne lu mu xamul la ci asamaan ak suuf yàlla jalla wa ala loo xamee ne lu ko nëbb lu mu xamul ci biir asamaan ak suuf loolu lu jar a lu jar a jar a xel lépp la yàlla xam jalla wa lépp lu ñuy xam lu nekk borom bi jalla waala xam na ko mbir yooyu nag moo xam dañ koo dajale yàlla da koo xam buñ ko dajale moo xam dañ koo jël par benn benn li falasifa yi di wax philosophie yi li ñuy faral di wax naan yàlla mbir yi kat ñenn ci ñoom am na ñoo xam ne sax gëmuñ na yàlla mbir yi laataa muy am la ko xam la ko xamoon loolu danañ ci ñëw kon muallif bi fii dafay tontu ñuy tuddee alqadariya alxulaa ñoo ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a feeñ ñi njëkkoon a feeñ eh, xalaat bi njëkk a feeñ nga xam ne bokk na ci xalaat yi njëkk a feeñ bokk ndax ñoom nekkuñu nekkuñu woon sax ab kuréel daanaka boo xoolee ñooña ay benn benn lañu rek xalaat bu bon la waaye kuréel bi njëkk feeñ moom mooy alxawaari ji waaye xalaat bi njëkk a feeñ nga xam ne ci wàllu pas la aju bokk na ca yooya moo di alqadariya kooku moom bokk na ci xalaat bi njëkk a feeñ ci boo xam ne ci pas-pas la ñoom ñoo ñoo wax ne eh, loolu kon loolu xalaat la woon maanaam pas-pas la bu bon amoon ñu ko fas bay nekkutoon ñoo xamee ne dañoo eh, maanaam dafa def mbooloo dekk ab kuréel comme ni ko alxawaarij defee moo tax kuréel bi njëkk a feeñ ci lislaam moo di alxawaarij loolu mooy li mooy li dëgër ci ni ko ulama ul firaq waxee waaye waaye ñii nag di alqadariya alxulaa ñoo ñi nga xamee ne ñoom la ñuy tuddee alqadariya alxulaa te mooy ñi njëkk ña nga xam ne daanaka ab xalaat lañ yoroon rek ñu jàppoon ne borom bi jalla wa ala mbir yi daa jékki-jékki am noonu ci lu dul nammee la suñu borom ak xam-xamam loolu danaa ci ñëw léegi nii incha allah muallif bi da lay mi tontu fii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a di jàngal ci ne yàlla laataa muy bind mbir yëpp yëpp yëpp koo xamoon jar a bàyyi xel parce que yàlla mbir yi laataa mu koy bind laataa mu koy sàkk xamoon na ko loolu lu jaam bi war a gëm la fas ko amul lenn loo xam ne yàlla da koo bind ba noppi door koo xam wala loo xam ne daa am yàlla door ko namm door ko bëgg de laataa muy am la ko yàlla bëgg la ko yàlla namm itam loolu lu jar bàyyi xel la kon daa bokk ci gëm dogal bi mooy nga gëm ne suñ borom lépp loo xam ne lu am la rek xamoon na ko laataa muy am xamoon na ne nii lay demee xamoon na la tax muy demee nii mooy nangam ak nangam mooy am moo tax bu benn waaye di ko tënku ci ponki dogal ba benn waaye di ko ponki gëm dogal benn waay mi ngi koy tënk ci benn ba di wax ne yenn kilifa wala benn borom xam-xam ilmun machiatu mawlaana wala ilmun wala mawlaana machiatuhu wa xalquhu wa xalquhu wa huwa inshaadun wa huwa inshaaun kon suñu borom jalla wa ala lépp la xamoon mbir yi laataa muy am xamoon na ko nam demee lépp bindoon na ko itam moom bi jalla wa ala te it ci coobareem ci ci nammeelam ci la amee te it moo ko amal moo ko sàkk lii lu jar bàyyi xel la donte mu alif bi insha allah xëy na ci kanam dana tudd lu aj ci wàllu dogal moo tax am na masaayil yoo xam ne xëy na mën nañ caa bañ a dugg lool lu aj loolu tamit lu wàllu bind ak bind gim bind mbir yeeg ak lu aju ci wàllu yaani eh, sàkk gi mu ko sàkk mu wax na ko fii sax waaye xam bi indi na ko fii danañ ci ñëw lu aju ci wàllu li nga xam ne moo di bind bi itam indi na ko fii dana ci ñëw aj wàllu nammeel nammeel itam indi na ko fii dana ci ñëw yëpp indi na ko fii kon mu des mu des bind gi mi maanaam sàkk moo nee bind sàkk laa ci jublu waaye leneen li ma bëgg a wax moo di bind bind gi mu bindoon mbir yëpp laataa muy am nga xam ne moo ko bind ci xalimam jalla wa ala loolu lu jar a bàyyi xel la borom bi nee na borom bi jalla wa ala nee na wa axaata bi kulli shay'in ilma wa anna allaha qad axaata bi kulli shay'in ilma suñ borom jalla wa ala mbir mu mën a doon da koo peeg ci xam-xam kon loolu fële su yi di wax naan borom bi jalla wa ala mbir yi buñ ko firi buñ ko firi fàccee du ko xam wal iyaadu billah xëy la koy xam mooy buñ ko buñ ko dajalee lépp loolu ghayru sahih kon lan moo tax mu koy xam buñ ko dajalee lépp ndax même buñ ko dajalee lépp loolu ñu firi fàccee ma nga ci biir borom bi jalla wa ala lépp la xam lépp moo tax borom asal lenn ci asha'ira yi sax dañoo gëm ne ñooñu a yéefar lañ asalul masalik mooy téere yi ñuy jàng ci téere majalis yi la bokk ñuy jàng ci majalis yi nga xam ne majalis cosaan la ci senegal boo demee ci ashal ma ngay wax ci biir naan wa zubtidaa'in wa i'tizaalin fussiqa min ghayri takfirin siwaana fi liqa aw qaala bilkulli rabbi alima min duuni juz'iyaatihi aw jassama borom bi jalla wa ala eh, yani nee na koo xam ne nitug yani wazu ibtidaa'in wa i'tizaalin fasiqa koo xam ne nitug bidaa la ak koo xam ne ab mu'tazili la ci ngirum al-i'tizaal ci lay sukkandiku ci wàllu pas-pasam nee na kooku ay kàccoor lañ ay kàccoor lañ kenn du leen yéefarloo fusiqa min ghayri takfirin kenn du leen yéefarloo si waa naa fi liqa lu dul koo xam ne dafay dàq ak daje suñ borom jalla wa ala wala koo xam ne daa wax ne suñu borom euh, buñ dajalee lépp lay xam waaye buñ ko tàqalee def ko ay xaaj-xaaj di ko xam wala mu jàpp ne yàlla aw yaram la ñooñu ay yéefar lañ te loolu wax dëgg yàlla ñoom du seen pas-pas dong waaye mooy pas-pas ahlu sunnati wal jamaa ci seen kilifa ya seen njiit ya da ngay dégg ko ko tey wax xam ngeen ne Naïm ibn Hammad al-Khuzaa'i lu wax man shabbaha man shabbaha Allah bi xalqihi faqad kafar ku nuróole yàlla ak mbindeefam kooku yéefar la loolu lu jar a bàyyi xel wax na yàlla aw yaram la da nga ko ndural ak mbindeef la chaque wax ne yàlla jëmm la nag taxul nga ne yàlla la parce que nit ki mbir mën naa nekk jëmm te nekk loolu kon lu jar a bàyyi xel la kon day jël ci war ala kulli xaal suñu borom lépp la xam xam-xamu yàlla nag ci mbir yi ci yi lay aju maanaam wala ci ci li am lépp ci li lay aju ilmuhu bil ashyaa'i kulliha mbir yëpp yàlla da koo xam loolu mbokk julli bi lu jar a xel la xanaa bokkul ci mbir yi yooyee nga xamee ne yu waroon a am la te amagutoon ci mbir yi la bokk de mbindeef yooyee ñuy sàkk sàkk gi leen yàlla sàkk xalaat du dugg ci mbiram ok ci mbiram lay dugg kay kon yàlla jalla wa mbir yëpp la xamoon mbir yëpp la xam mbir yëpp yëpp yëpp yëpp amul lenn lu génn xam-xamu yàlla yàlla réeréwu dara suñ borom nu muy réeré laa yadillu rabbi wala yansa la yàlla moo tax gis nga Muusa ba muy woo Firawna naan ko ñi lay woo jëmale ci suñu borom jalla wa ala bëgg nga bàyyi bani Israël ñu ànd ak ñoom dem ci baytul maqdis wala dem ci fi yàlla santaane di ko woo ci ci lislaam Firawna bëgg a yàq bi nag bëgg a génne débat bi demaat leneen demaat feneen dugaat feneen naan naan ko fa xaala fa maa baalul qurunil ula waaw maas gu njëkk ga moom seekal yu njëkk yi lu ci yàlla wax mu ne ko ilmuha inda rabbi fi kitab laa yadillu rabbi wala yansa xam-xamum ñooñee ma nga fa saa borom allahu akbar ilmuha inda rabbi fi kitab borom bi jalla wa ala xam na ko ba noppi bind ko laa yadillu rabbi wala yansa allahu akbar nee na saa borom yàlla du sànku du fàtte maanaam nekkul kuy réer réer kay ndax suñu fekkee dañoo wax borom jalla wa ala mbir yi buñ ko firi fàccee wala buñ ko xaajee def ko ay pàcc pàcc di ko xam ko loolu la muy tekki mooy am na lu yàlla réere te loolu kéefër la nasalullah alaafiya loolu kéefër féetewu ko kaw kenn wuru ko wax tax wa ma kaana rabbuka nasiya allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma xalfana wa ma bayna dhalik wa ma kaana rabbuka nasiya yàlla daa peeg lépp peeg ñëpp fekk peeg fépp allahu akbar waaw kii mooy mooy borom mooy borom mooy borom bi moom moom rek moo sañ a a bàkku de ki peeg lépp peeg ñëpp peeg fépp kooku mooy borom jalla ala jalla wa ala keneen amul de kon yàlla mooy ki xam mbir yëpp beneen ba ci desaar mooy ilmuhu bi af'ali makhluqatihi doomu aadama yi seeni yëpp yàlla da koo xam ndax moo ko bind waaw yàlla lu mu bind lu mu bind nu mu koy réere jaam ñi li ñuy def yàllaa ko bind moo tax Ibrahima bokk na ci li mu doon jàngale ci pas-pas mooy loola mooy yàlla moo leen bind bind seeni jëf wallahu xalaqakum wa ma taamaluun maa googu mën naa nekk maag masdariya mën naa nekk maag mawsuliya su fekkee dafa dafa nekk maag masdariya lu muy tekki wallahu xalaqakum wa xaaliqu wa xaaliqu amalikum borom bi jalla wa ala moo leen bind bind seeni jëf bu dee dafa nekk ma mawsuliya kadhalika da ciy dugg mooy ma jami'a ma jami'a a'malikum wallahu xalaqakum wa jami'a a'malikum yàlla wallahu xalaqakum wa xalaqa jami'a a'malikum yàlla moo leen bind sàkk leen sàkk mboolem li ngeen di jëf moo tax af'aalul ibaadi maxluuqa laakin fi'luhaa bimamaarasatihim maanaam yani yakunu bimamaarasatihim maanaam jëfi jaam ñi yàllaa ko sàkk waaye def gi nag def gi ñu koy def seen jëf ñu di ko def loolu ñoom ñoo koy def ñoom mais yàlla du ko def ñoom ñoo koy def maanaam ñoom ñooy def jëf gi waaye jëf ji yàllaa ko sàkk ndax moo leen sàkk ñoom ñiy def loolu kon moo sàkk seen i jëf moo tax al imaam imaamu sunna imaamu ahli sunnati wal jamaa imaamun fi l aqida imaamun fi raddi ala ahli al bida imaamun fi ddifaa'i an sunna al imaam Muhammad ibn Isma'il al Bukhari saaxibu al jaami' saaxibu asaxu kutubin asaxu kitaabin sunnifa itlaaqan Muhammad ibn Isma'il al Bukhari alayhi rahmatu rabbil aalamiin ki nga xam ne mooy borom téere bi gën a wér boo xam ne taarif nañ ko ci biir lislaam mooy as-saxiix saxiixul Bukhari naa soxna Yaasin boo wutul danga ma waxaat dara maa ngi naan. Eh, darsi bi tey jii lay jeex waaye bu tuut bu subaa dana ci bokk parce que yàlla moom maanaam du waxtaan ji dafa neex waxtaan ci boppam moo neex moo neex ci moom lu def waxtaan ci boppam waxtaan ci yàlla ci boppam moo neex adduna lépp dañ ko rëbb ba mu des rek waxtaan lu aju ci suñu borom di ko tudd jalla wa ala moo tax xol yi nañ ko dundal ci yàlla al-imaam as-Suyuuti ci xalqu af yaani ci ad-Durar mooy alfiyat as-Suyuuti day wax ne wa sax wa laysa fi al-kutubi asahhu minhuma ba'da alquraan wa li haaza quddima nee na téere yiñ taalif ginnaaw alquraan amul ci yenn téere yu gën a wér téere téereb saxiixul buxaari ak saxiixu muslim loolu tax ñu jiital leen al imaam al buxaari moo tëdd ab moo taarif ab téere tuddee ko xalqu af'aalil ibaad sàkk jëfi jaam ñi maanaam sàkk gi nga xam ne suñu borom yàlla wa jalla wa ala sàkk na ko jëfi jaam ñi téere boobu incha allah abshiru maa ngi leen di bégal ci ne dana leen ko jàngal danañ ko jàngale ci ci barab bi incha allah borom bi jalla wa ala moo sàkk jëfi jaam bi lépp waaw ku ku sàkk jëf ji nan nan la ko ñàkk xame appareil bi ki ko defar ba mu àgg ndax mën nañoo wax ne am na lu ci réere déedéet mukk ki togg ab togg ak lekkam ba mu àgg ndax mën nañoo wax ne am na lu mu réere ci lekk ci lekk nga xam ne moom moo ko defar loolu mënut a nekk moo ko jullit kon ku jàpp loolu ab yéefar nga ku jàpp ne yàlla am na lenn lu mu réere wal iyaazu billah am na ñu koy faral di def ci yenn ci société yi guddi gu jotee rek ñu ne yàlla nelaw na nasalullah asalaamata wal aafiya di nekk ci ay mooy yàlla yu bon nasalullah asalaamata wal aafiya wallahi loolu yow yàlla féetewu ko kaw moo tax buntu yu mel nii buñ koy jàng lan lay meññit man lay jur man lay jural jaam mooy mu muraqabatullahi jalla wa ala mooy muy fuglu yàlla di ko bàyyi xel jamono ju nekk na Luqmaan doon wax doomam ja yaa bunayya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله yati biha allah allahu akbar yow sama doom mooy yàlla wala mbir mu man di doon bu nekkoon dafa ne dafa toll ne atome dafa toll ne pepp bi gën a tuuti ci pepp yi pepp sànqaleñ nekk ci aw doj bu tëx bu dëgër wala mu nekk ci gën ngaa kawee asamaan wala gën ngaa suufi suuf suñ borom mën na ko imbi tegal la ko ci sa balance xisaab la ci ndax yàlla xam ne lépp laa ya'zubu anhu mithqaalu dharratin fi samaawaati wala fil ard amul lenn lu toll na pepp sànqaliñ lu nëbbu yàlla ci jëfi jaam ji moo tax wa kullu af'aali al-ibaadi tuktabu lil adli laa an ilmi rabbi ta'zubu jaam bi lépp lu muy def bind nañ ko waaw loo xam ne laataa nga koy def lañ ko bind maanaam laataa yàlla di la sàkk yow laataa muy sàkk lu mu mën a doon sax la ko bind ba noppi waaw loolu kooku dana ko ñàkk xam mbokk jullit yi loolu mënta nekk. moo tax bépp xalaat bu ñuy jéem a joxe bépp ay théorie bu ñuy jéem a génne bëgg caa jaare mën a weddi yàlla wala weddi loo nit ñi yàlla alxuraan ak sunna sakk na ko ta nekk munta nekk te xel nangu na ci ne jaam ñi li ñuy def suñ borom jalla wa ala xamoon na ko bu wér wér xel da koo nangu parce que ñoom ñun jëmmi jaam ñun ñun ñun ñun jaam ñi rek lépp loo xamee ne si nii dañ ko bëgg a def noonu walla ñu bëgg koo euh, utiliser wala ñu bëgg koo pratiquer ci keneen la chaque ci ñun danañ ko organiser danañ ko préparer ci suñu biir xa dañ koy xam ba noppi noonu dañ koy xam ba noppi ci suñu biir te loolu amagul sax jaam ñi ñi nga xamee ne dañ leen koy defal ñoom sax wala ñi nga xamee ne ci ñoom loolu la ñoom la soxal ñoom xamaguñ loola wala mudir bi tey toog ci école bi wala président bi toog ca ab palem am lu muy seetantal am yu muy préparer loolu xam moo ko ko xam ba noppi te poobalam xamaguñ ci daal fa kayfa billahi jalla wa ala te loolu ak mat lay wane ak mat lay wane ak mat sëkk aku kàttan aku peeg loolu lay wane waaw su fekkee ki waaw su fekkee ki su fekkee ñi mat ñi mindeefi duñ def dara te amuñ ci xam-xam te loolu ñuy def bala ñu koy def danañ ci am xam-xam bu wóor waaw fa kayfa billahi jalla fi ula naka moo suñu suñu borom jalla wala kon yàlla mbir yi lépp lépp lépp noonu la ko xamee bi mooy borom bi jalla ay kon ay yaani jëfi mindeefi da koo xam ñaareel bi mooy al ilmuhu bi maxluqaatihi subhanahu wa taala ay mbindeefam da leen a xam ndax moo leen sàkk alaa ya'lamu man xalaq bala bala ya rabbana wa huwa al-latifu al-xabir waaw ka sàkk xanaa xamul waay gis nga de mu ngi ci suuratul mulki saar woo saar woo jar a bàyyi xel la fanweeri aaya la dee leen ko jàng ku koy jàng bi set alayhi salaatu wasalaam nee na boo faatoo duñ la laaj ci biir bàmmeel guddi ko jot jar a bàyyi xel la waaw kooku am neexal la moo neexal bi dana ànd xaalis bi <laughs> dana ànd xaalis bi déedéet waaye euh, soxla ma ci dara dégg ngeen <laughs> soxla ma ci xaalis kon am neexal la borom bi ci suratul mulk nee nag ka bind xanaa xamut alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada walladi axraja almar'a fa ja'alahu ghutha'an ahwa waaw yàlla subhanahu wa ta'ala ñam bind nu mu koy ñàkk a xame te moo leen bind waay moo tax Firawna ba ko Musa Musa ba ko Firawna laaj ne ko fa ma rabbukuma ya Musa ay way no sàmma Musa Musa Musa Firawna ne ko kan mooy seen borom yéen yàlla yéen ñaar yow ak sa sa mbokk mi di Haruna Musa da ko jàngal foofu tawhid rububiyya ne ko rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada borom bi jalla wa ala mooy ki nga xam ne leen lu nekk moo ko jox ab bindam wan ko yoon wi muy jaar kooku xam na de الله أكبر إن الله يعلم ما في السماء والأرض ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير xanaa gisoo xanaa xamoo ak képp ku mën a xam ne yàlla xam na mboolem lu nekk ci asamaan ak suuf waxuma xam ko waaye da koo bind moom mbokk jullit bi nag loolu moom wax dëgg yàlla nag ah yow loolu loolu loolu loolu sëñ bi kenn waru cee jiixi jaaxa wala nga cee sikki sàkka moo tax beneen pàcc bi ci des soxna Yacine nga baal ma xam naa suba ak jàmm 31 bi incha allah bu subaa la ñuy tëj la ñuy tëj kii bi ba ginnaaw koor gi bu soobee yàlla parce que wax dëgg yàlla masala bi faaw ñu faaw ñu yeggale ko parce que daa bari ak réer gu ci nekk daa bari ñoo xam ne dañ cee réer bul jàppee ne mukk ñooñu raaf nañ de ay kuréel lañ yu daan dund déedéet ba ci suñu Sénégal gi am na ñu gëm loolu jàpp ne yàlla am na ñu xamut lu jar a bàyyi xel loolu kéefër féetu ko kaw mbindeefam yi yàlla ñëpp la xam ñëm bind lépp ak a mën a bind nag bu bindee ba noppi rek nga yëg ne kii sëñ bi yaani amul morom amul morom ci yàlla rek la jekk amul morom rek yem ja kooku ci yàlla rek la jekk laysa kamithlihi shay walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla amul nawle waaye nga ne nit amul morom rek yem ca waxoo dëgg de ak koo mën a doon nag parce que boo nee amul amul morom da nga ko war a tënk ci lan la amul morom waaye nga ne amul morom lool kon liñ ciy déggee mooy amul morom ci dara déedéet loolu ci yàlla la boo nee amul morom neel ci lan ci doole ci xam-xam ci mbaax ci wërsëg waaye amul morom noonu rek nga yam ca déedéet loolu boo amul morom itlaqan yaa kooku ci yàlla la jalla wa ala léeg-léeg nga dégg noonu la amul morom dégg waxin la mu wi dafa war a nekk waxin woo xamee ne dañ ko war a ko war a mën a dégg waaw déggin la laaj nuñ ko nuñ koy déggee maanaam bu fekkee waxin bu baaxul la ke mënu koo dégg lu dul déggin kese lañ ko mën a dégg loolu kon lu jar a bàyyi xel la kon suñ borom jalla wa ala ñetti mbir yi ci xam-xamam da caa aju ay mbindeefam amu ci lenn loo xam ne mi ngi am ci ñoom ta borom bi jalla wa ala xamu ko loolu mooy li wér yàlla lépp la xam moo tax nag loolu jaam bi lam koy jural mooy mooy ragal yàlla su fekkee su fekke xam ne ne yàlla la muy def waxuma la yàllaa yi xam la muy def waaye li nekk ci am xelam sax ba muy def loolu li nekk ci am xelam ak ci ab xolam yàlla xam na ko kon kooku dana wattandiku mooy yàlla kem kàttanam moo tax melakaani yàlla yi loolu lay jural jaam bi ragal borom bi jalla waala bàyyi xel yàlla jalla wala fuglu yàlla jalla waala ragal yàlla jalla waala yaakaar yàlla jalla waala xeemeem yàlla jalla waala jublu yàlla jalla waala di jaamu yàlla jalla waala lii mooy li nga xam ne mooy melakaani yàlla yi meññant ba muy juti jaam bi mooy loolu parce que mooy yàlla yi bari na léegi ci réseaux sociaux yi taxawaalu bi bari ma ci réseaux yi seetaan yu baaxut yi bari ma ci réseaux sociaux yi yow mi seetaan lu baaxut wala ngay wax lu baaxut wala ngay def lu baaxut ak lu mu mënti doon boo xamee ne yàlla xam na li ngay def da nga xam jëmmi loolu rek jëmmi yëg loolu rek lu am solo la ci yow parce que dana la jural nga tuub jëm ci yàlla jalla wa ala kenn waxut ne problème bi mooy nga def mooy yàlla problème bi mooy nga xam ne lii ak mooy yàlla ba noppi nga sigi nga sigi mucc moo tax Cheikhul Islam Ibn Taymiyya ci Majmu' al-Fatawa nee na saxut fenn ci sharia ci ma ragal yàlla mooy nit ki du def mooy yàlla nit ki du def dara ci ak mooy yàlla mais loolu saxul su fekkoon loolu lay tekki kon mindee fii laa waxee ba ci yonente yi ñu ngi ci seen biir kon ku ragal yàlla nekkul ci biir parce que amu ci kenn ci mindeef lu dul nga xam ne danga mooy yàlla wala def njuumte amut ba parce que mindeef yàlla da koo yaani da koo ci doomu aadama yi laa bëgg a xoo malaayka yi parce que malaayka yi ñoom duñ mooy yàlla mooy li wér mindeef yi yàlla doomu aadama yàlla ba maanaam sàkku leen pour ñu mat sëkk nga xam ne mooy yàlla duñ ko def dañoo néew doole waxu li xal insaanu da'ifa ku génn ci da'if googu kenn génn ci kon borom bi jalla wa ala ni ko muallif bi waxee bu suba ak jàmm bu suma yeggale mbir mi dana àgg dana ñëw ci loolu yi nga xam ne al jahmiya wala al qadariya yu njëkk yi dañ ko doon weer damay xam-xamu bu yàlla jalla wa ala ak nammeelam muallif bi fii dafay saxal loolu ci ne borom bi jalla wa ala lépp da koo xam mbokk ci yooyu nag mooy mbindeefam yi jalla wa ala man mbindeefam yi da leen a xam laata mu leen di sàkk parce que laataa mu leen di sàkk da leen bind ba noppi maanaam da leen bind ci ak xalimaam lépp lu war a am suñu borom jalla wa ala lépp lu war a am da bind ah lu jiitu maanaam suñu borom jalla wa ala li war a am lépp bind na ko laataa muy sàkk asamaan suuf lu jiitu juróomi junni maanaam juróom fukki junni at juróom fukki junni at loolu bari na de kon kooku xam nga ne amul lenn lu koy nëbb ya'lamu xaa'inatal a'yun wa maa wa maa tuxfi sudur loolu dafa bokk ci tegtal yi ñuy tontoo philosophie yi ñu jàpp ne yàlla buñ xaajee mbir yi buñ ko defee ay pàcc pàcc di ko xam borom bi fii nee na ya'lamu xaa'inatal a'yuni wa maa tuxfi sudur borom bi nee na yëbët yey wor su doomu aadama toogoon dama ko misaal sa bopp su doomu aadama toogoon fenn tey ak jigéen romb ko mu am ñu muy waxtaamal di roog jigéen ji te ken xamul ne jigéen ji lay xool. wor googi bëri yi wor nga xam ne ñëpp dañuy jàpp ne moom lay xool te fekk jigéen gi ci moom lay xool borom bi nee na loolu ci moom xam na ko loolu misaal la tafsir bil misaal waaye tekkiwul ci ne loolu rek lay tekki waaye lépp loo xamee ne bët yi mën na koo xool ñu jàpp ne maanaam moom mu jàpp te bëggul ñu xam ne mi ngi koy xool te moom day wor borom bi jalla waala mi ne xam na ko ak la nëbbu ca dënn ya ak la nëbbu ca dënn ya alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi ard maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha bikulli shay'in 'alim borom bi jalla wa ala nee na xanaa xamoo ne yàlla xam na mbooleem lu nekk ci asamaan ak suuf bala waaw diggante asamaan ak suuf mi di fi xanaa nekkuñu fi <laughs> mbindeef yi moom ñi ngi diggante asamaan a suuf moom ku nekk ci asamaan yaa ngi ci suuf wala nga nekk ci bi yàlla xam ne xam na lépp yépp la xam jërë bàyyi xel na amul ñenn ñaar amul ñenn ñett yu teg fenn di di wax waxtaani secret wala ñuy déyante lu dul yàlla ñeenteel na leen ci xam-xamam maanaam moo leen ñeenteel ci xam-xam xam la nekk maanaam lañ nekk la ñuy def yàlla xam na ko kon moo leen ñeenteel waxuñ ne daa ànd ak ñoom nag ci jëmma déedéet xam xamsatim illa huwa saadisuhum amul yenni juróom yu toog ci ay jëmm di waxtaan ak ñu mën a doon nag xam ay jinne lañ moo xam ay mindeefi lañ waaye nag nit nit ñi njëkk a dugg ci siyàq bi moo xam ay mala lañ moo xam ay jinne lañ moo xam ay doomu aadama lañ waaye doomu aadama yi eh, ñoo tax ñuy dëgg-dëgg ñoo tax ñuy wax ñoo ci njëkk a dugg ak jinne yi amul juróom yu toog feew di diyalante toog ci benn barab di diyalante wala ñuy yaani wax waxi secret dul yàlla moo leen juróom-benneel ci xam-xamam la ñuy def la ñuy wax lépp yàlla xam na ko nee na lu gën a néew loolu sax suñ teewoon man maa leen di mottali bu doon ñaar la wala benn wala ñaar yu toog di diyante wala tax waxi secret yàlla leen ñetteel wala lu gën a kawe sax juróom-ñaar wala juróom-benn bu doon juróom-ñaar ñoo taxaw wala juróom-ñett wala lu gën a ko kaw lu mu ci mën a doon buñ toogee am lu ñuy def di ko ñurumtu yàlla fekke na ko fekke na jotaay boobu ci xam-xamam laa bëgg a mu tëj laaya ji inna allaha bi kulli shay'in alim waa mbokk jibril lu ko gën a leer yàlla lu man di doon xam na ko moo xam lu aju ci mbir yi yàlla xam na ko ndax inna allaha bi kulli shay'in alim moom mubtada la maanaam yaani eh, eh, nakira la boo xam ne dafa laaf te nakira bu laafee ni ko usul yi ni waxe ta um maanaam day matale lu man di doon yàlla xam na ko lu man di doon nag rawatina nag su fekkee daa utiliser kullu moom kullu moom moo ci gën a yéeme moom kullu li gën a wér ni ko al imaamu Zarkashi waxee ci baxrul muhit al baxrul muhit nee na kullu moom li gën a wér mooy dafay matale mbo day généraliser atte buñ ko dugal day ba bësal lu dul daa am texte bu ñëw am lu mu ca génne te lan moo génn ci texte bi ci atte bi yàlla xam ne lépp mbir yaak mbindeef yaak seeni jëf lépp la yàlla xam kon loolu mbokk jullit yi mooy liñ bëggoon a leeral xam naa loolu la yàlla dogal bëggoon nañoo yamali tey fii jotaay bi ay xam naa suba ak jàmm lay jeex insha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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله